bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma baad fasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq te defal leen ko di dellu ci di dellu ci waat ci sunu jotaay bii di waxtaanu fajar di ànd ak ba tey ci sunu fukkeelu jotaay ak ñeent ci téere bi di ashriyaat ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a di Cheikh Abdul Aziz ibn Daxil al nekkoon rek ba tey ci cause yi nga xam ne dafay dimbale doomu aadama ji ci mu e, mën a bàyyi mooy yàlla ci mu mën muñ mooy yàlla mu doon lim nag lor yi nga xam ne mooy yàlla da koy joxe mooy yàlla da koy indi ngir ki nga xam ne eh, doomu aadama ji la ngir ki nga xam ne da koy def su xamee loolu rek dara ko mën a bàyyi te loolu rek mooy jubluwaay bi ba tey mu continuer di lim mu ne eh, wa minha wuquuhu fi bi'ri al-xasaraat fala yazaalu fi xasratin daa'imatin kullama naala lazatan naaza'athu nafsuhu ila nadhiriha in lam yaqdi minha watara aw ila ghayriha in qada watarahu minha wa ma ya'juz anhu min dhalika ad'aafa ad'aafa ma yaqdiru alayhi wa kullama ishtadda wa kullama ishtadda nuzuu'uhu wa 'arafa 'ajzahu hasarat wa 'arafa 'ajzahu ishtaddat hasratuhu wa huznuhu fa yaa laha naaran aw min naarin ba tey fa yaa laha naaran qad uzziba biha alqalb fi hadhihi ad-daar qabla naari llahi almuuqada allati tattali'u ala al-af'ida a'uuzu billah nee na wa minha bokk na ci bokk na ci lori mooy yàlla yi mooy wuquuhu ak tàbbeem fil xasaraati ci ay rëccu ci ay pertaange ay rëcc yu bari dane fa laa yazaalu bu dañ fi xasratin daimatin ci ak perte ak récc goo xam ne gu sax lay doon bokk na ci lor yi nga xam ne mooy yàlla da koy joxe da koy indi mooy ku koy def day mujj nekk koo xam ne fu mu toll day réccu ndax du mane du mën a adme ci dara lu mu dugg rek lu ko neex neex daanaka du ci jëlee lu ko neex waaw da koy def ba noppi ndax mooy yàlla da koy def ba noppi génn jóge ca àndaat aw naqar àndaat ak réccu mooy yàlla moom julit bi lum bon bon wala lu mu yées ba agsi ci sax gën gaa néewi ngëm jamono ji nekk moom am na benn nasan buy nekk ci xol bi buy wàññi ne moom mii ab julit la kon jamono ji nekk de réccu mu ne kullama naala saa su amee laddatan bànneex naasaatuhu mu xëccanteeg moom mu xëccoo ko mu xëccoog moom nafsuhu bakkanam ila nadiriha jëme ko ci leneen jëme ko ci lu dend ak mooy yàlla googu wala moroomul mooy yàlla googi in lam yaqdi bu fekkee fajut minha ci moom wataran aajo aw ila ghayriha wala mu jëme jëme ko ci sax leneen lu bokk ak bànneex boobu inqada nem faj na watarahu aajo minha ci moom lii lu méttee métti la nee saa su amee bànneex ci mooy yàlla ji bakkan bi day xëccoog moom jëme ko ci moroom mooy yàlla gi su fekkee faju ci ajo su fekkee bànneex ba muy am fekkee la mu bëgg ca mooy yàlla googee bànneex ba mu ci bëgg amu ko maanaam jëmmi bakkan bi gis na da koy xëcc day puusanteeg moom di xëccanteeg moom da koy xëcc jëme ko ci lu lu mel ne mooy yàlla googi ndax ginaaw amu ko fii euh, da koy da koy bëgg am moo tax bakkan bi da koy xëcc da ko ah ginnaaw da nga doon jaaloo kii te dëgg-dëgg la ci bëgg amoo ko xalaas wutil keneen su ci fajee su ci fajut aajoom su fekkee la mu bëgg dëgg-dëgg ci njaalo wala bëgg-bëgg ci naan sàngara wala la dëgg ci tux fajiwu ko ca foofee ca mooy yàlla googu yi bànneex boobu amu ko ca bakkan da koy xëcc ne ko demal nga wuti ko nag wala sax mu jëmale ko ci leneen su fekkee fañ na ca ndax su fekkee mooy yàlla gi lam ca bëgg bànneex ba ca bëgg am na ko ca loola ci boppam da koy puusaat jëme ko ci leneen lu bokkut ak mooy mooy yàlla goog yi noonu lay continuer comme ni nga xamee ni jaamu yàlla doomu aadama ji lu mu ci gën di góorgóorlu rek da ngay gis maanaam xol bi da koy xëccaat xol bi ak xel mi ak bëgg lu xam gi moo koy puusaat kon bakkan bi da bakkan bi da koy puus ci geneen mooy yàlla mooy yàlla gi geneen geneen geneen jaamu yàlla mooy yàlla gi itam ni ki noonu mooy katu yàlla bi saa su ci am bànneex rek di ci faj aajoom lam bëgg di ci mooy yàlla gi fekkee bànneex bi ci bëgg mi ngi koy am xalaas bakkan bi da koy puusaat jëmi waar ko ci geneen mooy yàlla wala iyaazu billah nee na ak la nga ne sax dana wa maa yajuzu wama yajuz wama yajuz ak la nga xam ne dana lot wama wama la nga xam ne yajuz dana lot anhu ci moom min zalika ca loolee adaafa ma dafay nekk fuluk fuluk la nga xam ne yaqdiru dana dana man alayhi ci moom mhm. wama ak la nga xam ne yajuz dana ci moom min ma muy fuluk fuluk di munti multiplier ak multiplier ak li nga xam ne yàq yaqdiru dana man alayhi ci moom maanaam mooy yàlla googi bànneex bu ci ciy wut sax nam cay lotte booy xoolee mooy ëpp dafay ñaarta li nga xame ne dana ko man ndax dafay mujj yaram bi dafay néew doole yaram bi mooy yàlla gu bari bu yàggee ki koy def day néew doole moo tax taxawaalu jeunes yi nga xam ne dañuy taxawaalu moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ ñu mu ci mën a doon bu demee ba am borom kër wala ñu am soxna daanaka duñ man duñ man duñ ko mënal lu bari parce que taxawaalu bu bari tax nit ki fawu li ko yàlla di yàlla def ci moom muy kàttanuk yaram yàlla def ci moom ak kàttanuk njureel gi yàlla def ci def ci moom loolu faaw mu sàmm ko ba keroog muy am la dagan ci moom su ko defee yàlla dimbali ko dana am ci dana dana dana am ci moom la mu bëgg waaye su fekkee day taxawaal nag da ko da koo sàggane su boobaa lu mel noona eh, mën naa indi musiba moo xamee ni kenn du xam fu ñu koy waxee jee kon nee na boo xoolee la muy lot li nga xam ne dana ca lot ci mooy yàlla yooyee muy def bànneex bi mu ca bëgg ni koy ñàkkee am dafay nekk ni muy nekkee loo xam ne dafay ful dafay ñaarta dafay ëpp lool li nga xamee ne mën na ko ci ndax koo xam ne jamono ji nekk boo soxlaa jigéen mu nekk ci sa kanam boo soxlaa sàngar bu yàggee lang nga ca bëgg dëgg-dëgg doo ko man la nga ca bëgg a def dëgg-dëgg-dëgg da nga cay lott bal sax lott gi mooy dafay ñaarta dafay multiplier dafay ëpp lo day dafay fuuf lool li nga xamee ne da ko ca man mu ne wa kullu mashtadda saa soo xamee ne tar na nuzuuhu ak nocc koom waa wa arafata mu xam ajzahu ak lottam ishtaddat neema day tar xasratuhu ak réccoom wa xusnuhu ak njàqareem wal iyaasu billah nee na saa soo xamee saa su xamee saa soo xamee da dem na ba tar ak not ci koom ni muy génnee ci mooy yàlla gi demaan ci geneen geneen mooy yàlla ak lott gi muy ci mooy yàlla yooyu muy taxaw nga xam ne ci man dara guddi gi mën naa def lu ko neex soo su demee su demee ba loolu tar nag dafay dafay ak réccoom ak yàqareem dafay dafay nekk loo xam ne lu tar lay doon ndax ginnaaw yaa ngi mooy yaa ngi mooy nekk ci benn mbir xam nga ne baaxul dem ba ca. ca ca bu jëntal gax muñ muñ googu mënatoo toog sax faf te mënoo dellu mënoo dellu ci yàlla bëgg parce que dem na ba sa xol bi yàq su boobaa nag sa njàqare ak sax perte ngi ak sa rëccu dafay gën di tar daan nañ ci yàlla musal mu ne fa yàlla xaa cay la ko ñeel cay maa ko yéem naaran ci sawara woo xam ne qad uzziba mbuga mbugaleef na bihaa ci moom alqalbu xol ba fi haadihi daari ci bile kër moo di àdduna qabla naari qabla naarillaahi njëkk sawar si yàlla al muuqadati ga di guñ taal allati gi nga xam ne tattaliu dafay lekk dafay nuur dafay walangaan walangaan goo xam ne dafay jër-jëri ànd ak sawara woo xam ne dafay lakk al afidati ca xol ba kon tattaliu dafay yegg yegg goo xamee ne day yegg goo xam ne dafay boole tàkk di jër-jëri aw mettitam moom sawara woowu ak lekk gi muy lekk cër yi doomu aadama ji dafay yegg alal afidati ca xol ca xol ba muy lakk cër bi ak yaram wi mettit bi ak lakk geeg tàngooru sawara wi ak lekk gi muy lekk yaram bi dafay dem ba àgg ba ca xol ba xol bi sax maanaam da koy lekkaale wala iyaazu billah nee na naa lool nag sawara wi nga xam ne dañ ci mbugale dañ koy mbugale ci ab xolam ci àdduna si laata sawara si yàlla wi nga xam ne dafay lakk bay àgg ba ca xol ba di lekk yaram doomu aadama ji laa shakk ci ne moom wax dëgg yàlla sawara lu ji nekk ci doomu aadama ji dem ba sax mooy yàlla sax mën a toog mooy katub yàlla dem ba nga xam ne mooy yàlla sax mën a toog noonu lay tax mooy yàlla gën a màgg dañuy dem ba mujj daanaka seen mujj ñooy ñi gën a néew doole ci kaw doomu aadama yi waaw luñ bëgg rek ci xeetu mooy yàlla duñ ko man di ñu taxawaat demaat ci geneen noonu rek la demee yal nañ ci yàlla musal mu ne wa minha faqruhu ba'da ghina'ihi fa in kaana ghaniyan fa innahu kaana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si maali al-iimaan wa huwa yattajiru bihi wa yarbahu al-arbaaha al-kathiira fa idha suliba ra'sa maalihi asbaha faqiiran mu'diman fa imma an yas'a bi taxsili ra'si maalin aaxar bitawbati nasuux wal jiddi wa tashmiir wa illaa faqad faatahu ribxun kasiirun bimaa adaacahu min ra'si maalihi nee na bokk na ca faqruhu wa minhaa bokk na ca lari mooy yàlla yi faqruhu ak ñàkkam ba'da ba'da ginaa'ihi ginnaaw ak woomalam ginnaaw bi nga xam ne dafa nekk woomal waaw am ngëm yàlla. am ragal yàlla subhanahu wa taala am bànneexu xol am dalu xol ci tudd yàlla mom moom googi da koy ñàkk ndax mooy yàlla moo mënta ànd ak bànneex yooyu xéewal gu koom googu dafa innahu moom day naka moom day wala ndaxte moom day kaana nekkoon na ganiyan di aji woomal bi ma maahu ci nga xam ne ànd naag moom min rasimalil iman ci kapitaalu alal capitalu hmm? alal hmm. kon boppu alalam di nga xam ne alba alalam mooy ci njëlbeen gi nga xam ne du sànku nekkoon na ci woomal ci loolu yi nga xam ne nekk na ak moom waxoo moom yattajiru bihi da ci commerce da ci yaxantu wa yarbaxu muy tonaw ñu bénéfice al arbaax al kathira al arbaax al kathirata bénéfice ay tonaw yoo xam ne yu baree bari la nee na nekkoon na ku am alal ku woomaloon ci ngëm yàlla gi nekkoon nekkoon ci moom mu ci daan yaxantu daan ci tonaw ngëm yàlla gi moo ko daan yóbbu ci muy jaamu yàlla di zikar di salaatu ala nabi di qiyaamu di woor di xaj Makka di xaj Makka di bu yo ko yàlla defalee alal di digle lu baax di tere lu bon di wek ñaari waajur muy ay commerce yu tonaw da ko daan def ci alal jooju ji tamit ngëm yàlla gi mu ne fa ida suliba bu fekkee rikiif na ra'sa maalihi capitalu alalam asbaxa dafay mujj faqiran di ku ñàkk mu'diman di koo xam ne di koo xam kenn amalu ko dara mu'diman di ku ñàkk lépp xam ne du am dara mu ne fa imma benn an yas'a mu dox jëm bi taxsiili rasi maalin axar ci amal beneen capital alal beneen alal joo xamee ne ju e, sax lay doon ci moom bi tawbati nasuux ci tuub goo xam ne gu set lay doon wal jiddi akuk farlu wa tashmiiri akuk wagu nee na benn mu jéem a jug góorgóorlu ci amaat beneen capitalu alal damay geneen gëm yàlla jëm ko wutiwaat ci tuub bu set la ndax ku tuub yàlla baal la man taaba taaba allahu alayhi ndax ñenn ñi ñi nga xam ne dañuy sigimu ci mooy yàlla continuer ca lànk bañ caa génne léeg-léeg la koy waral mooy jàpp njortu gu njort ne suñ suñ tuuba yàlla di leen di leen fekk jëm ut noonu yàlla li nga koy lor li nga koy li maanaam li nga koy mooy nekkul loo xam ne lu koy lor la ba mu la ci euh, jàppee lenn ci bu fekkee da nga bëgg a tuub mu lay bàyyee tuub. mu lay baye jéggal déedéet boo tuubee yàlla jéggal la bal sax ñooñu la yàlla gën a bëgg ñu tuub ñi nga xam ne seen dañoo dem ba seen bakkan maanaam ëpp leen doole yàq lool ëppal lool ci mooy yàlla ya qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yàlla wax waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal neel yéen samay jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci seen bopp mooy yàlla def bàkkaar bu leen naagu ci yërmande yàlla ñëw leen tuub yàlla bàkkaar yépp lay jéggale firfiri googu ngay firifiri di sikk sàkk nag loolu seytaane la bàyyi ko seytaane moo la moo naan la moo lay jéem a waxyu di la jéem a déey naan la yàlla dina jéggal ak yow sa bàkkaar yi ba nga ko commencé def yàgg na loolu jëru tuub yëpp ay caaxaan la maanaam daa bëgg rek nga sax ci mooy yàlla tal boo ci saxee loolu mooy lam bëgg moom ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura wax mu ne wa il wa illaa kon faw tuub gu set lay doon tuub gu sell ak farlu ak wogu jëm ci yàlla loolu mooy tax nga mën a amaat ngëm yàlla wa illaa nee na bu dul loolu faqad faatahu faat na ko ribhun kasirun commerce bu baree baree bari yaxantu bu bari wala wala kii tonawu bu baree bari bima adaahu ci sababu li nga xam ne sànq na ko min rasi maalin ci capitalu alal nee na loolu bu tuubut wutiwaat yeneen capital alal na xam ne lu baree bari sànk na ko bénéfice bu baree bari sànk na ko ci faat na ko ci sababu ngëm yàlla ko nga xam ne sànk na ko yàlla na ci yàlla musal mu ne wa minha bokk na ca nuqsaanu rizqihi fa inna al abda yuxramu rizqa bi dambi yusibuhu wala bi dambin yusibuhu bokk na ci lori mooy yàlla mooy nuqsaanu rizqihi moo di euh, wàññeeku wërsëgam wërsëgam day wàññeeku fa inna al abda nee na jaam bi yuxramu rizqa des na ko xañ wërsëg bi zambi ci bàkkaar yusibuhu gu xam dana ko jot loolu moom ñëpp xam nañ ko mooy yàlla gu bari rawatina ci ko xam ne daa nekkoon ci as-siraatul yàlla di ko defal xéewal su demee ba génn ca soo boobaa gis nga ko mel noonu yàlla na koy xañ wërsëg ndax jaam bi mën nañ koo xañ wërsëg ci bàkkaar bu ko dal loolu lu mat bàyyi xel la tam day tëju fu mu fu mu ubbu rek fu mu fu mu fëgg rek dara du ubbeeku wa minha da'fu wala da'fu badanihi bokk na ci mooy yi mooy maanaam néew dooleeg bat yaramam yaramam daanaka du néew day néew doole lool du am du am lu mu rëy rëy daanaka du am dara ci kàttan du am dara ci kàttan wal iyaazu billah loolu lu yéeme yéeme la yal nañ ci yàlla musal kon yii ba tey ci lor yi la bokk.